ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qaalat ixdaahumaa yaa abati ista'jirhu inna xayra man ista'jarta alqawiyyu alamiin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di continuer ci laay bi nga xam ne lañ yemoon muy ñaar fukk ba juróom benn mu ne qaala ixdaahumaa kon bi seydinaa muusaa ibn imraan alayhi salaatu wassalaam ci seydinaa Shuayb en tout ñi ëpp dañ ne moom la waxoon nañu wute yëfaam ba nettali ko li nga xamante ne nii mooy jaar-jaaram mu ne ko bul ragal dara na jawta mucc nga min al qawmi zaalimiin ci nit ñi nga xam ne ay tooñkat lañ di Firawna ki dagam qaalat léegi nag kenn ndaw soosu ñëwoon nag woosi ko ne qaalat mu wax ihdaahuma ak mbeneen mbokkam bi mooy séeram bi kenn ci ñoom ñaar ñaari jigéen ñoo ñële doomu doomu góor góogale ne kenn ci ñoom wax ne yaa abati e yow sama baay istajirruhu mooy luyeel ay service am jëlal ki mu ñuy liggéeyal inna xayra ndax ki gën manista jarta ko luye ay service am jël ko mu lay liggéeyal yu mooy ki nga xamante ne mooy ki am doole al amiinu mu wóor léegi lii nii lan moo tax mu wax loolu le alqawiyu parce que gis na keroog bi nga xam ne ci la leen di démbooy mooy sànk ci ngoon gi la lii lépp ci bés bi la xew bi nga xam ne ci la leen di euh, xëccal li nga xam ne teen ba xeer wu diis wow nga xam ne fukki nit a ko doon puus moom mu ñëw moom kese puus ko mu xam ne kon kii borom kàttan la waaye al aminu lan la xamee ne kii wóor na mooy bi mu ñëwee di ko si ne ko sama baay moo lay woo ngir fay la liñ ñu defal liñ ñu nàndalal suñu wëggal suñu xar yi léegi nag moom lan la ko wax dana ko nekkal sama gannaaw man ma jiitu la kooku ku wóor kese koy léegi ak suñu classe gi wallahi li borom bi xam doy na moom mu ne moom mooy nekk ci kanam Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ndax jigéen gi du nekk ci kanamam ngelaw li di ëf yéreem yi muy gis ay formam ak yooyu mukk du ko def na nekk ci ginnaam te neewu koy nekkal sama kanam sama wet nag bu ko defee ñu ànd di waxtaan di waxtaanaale waaye woy fii seen dëkk bi sax nan la demee noonu quoi di génn ay waxtaan yoo xam ne benn amu njariñ déedéet moom dana ko demal ci gannaaw man ma nekk ci kanam même bu dee xaw ma fu ma jëm waaye dee ma guider dee ma indiquer di ma wan bu ma waree jàdd jaylalu xeer nga sànni ma xam ne fii la ñuy jaar kon nag mbir yi loolu le la mu xam ne kon kii ku wóor moo mën a def lii looloo tax noo tax képp koy salarié di ko jël bu amul ñaar yii ak yi Seydina Yuusuf waxoon jarul koy jox benn liggéey waaye it jarul nga koy dénkum réew bu dee ne amul kattan bi nga xam ne mooy xam-xam bi war poste bi ñu ko jox waaye it wóorul ndax bu amee xam-xam bi bu am kattanu xam-xam gi waaye wóorul day luubal lépp am na compétence waaye wóorul kooku boo ko dénkeem réew lu koy luubal waaye bu dee dafa am compétence euh, dafa wóor waaye amul compétence yi tamit loolu beneen problème la ndax du xam ne muy def kooku sax bu wóoree bu buñ ko ko naree dénk moom mooy bañ comme que dafa wóor naan déedéet ndax lii manuma ko voilà comme mbir yi mu ngi nii léegi nag ndaw si wax loolu le bàyyi ji mu ne ko nag qaala baay ji ne ko inni ne seydinaa muusa alayhi salaam ci wax ne seydinaa Shuayb la kon moom mu ne alayhi salaam inni man kat uriidu damaa nam ma an unkihaka ma daal di lay dencal mooy may la ihdabnatayya haatayn gis nga sama ñaari doom yu jigéen yi ngay gis damaa bëgg may kenn ci ñoom ala an tajurani waaye ci kaw mooy ca lii mooy nekk can gi ala an tajurani mooy nga liggéeyal ma daal di may nekk fii di ma liggéeyal samaaniya mooy juróom ñetti at huit ans yoo xam ne man ngay liggéeyal euh, di ma liggéeyal ci kër gi ñoom yi ñuy def noonu di dem ci ci ndox ma yow léegi yaa koy def ak liggéey yi nga xam ne dama koy soxla loolu yow yaa koy def fayin at mamta ashran juróom ñetti at nag bu dee nag matal nga ko diis mooy fukki at famine indika loolu moom ci yow la sax baax lay doon rek boo ko matalee man juróom-ñetti at laa la teg léegi nag boo matalee diis loolu moom ci yow la voilà ci sax baax la nag wama uridu taman mii nag nammuma an ashuqa alay mooy bëgguma laa teg liggéey bu diis de diisal la déedéet bi mu ko waxee loolu mu ne ko sa tajidu nii waat sa waat naa ne di ma fekk inshaa allahu bu soobee borom bi min as-saalihiina ci ñi nga xamante ne nii mooy ñuy baaxal tey rafetal tey def lu baax xaala mu ne ko zaalika loolee bayni wa baynaka ak ah, léegi Seydina Muusa nag di jël wax di jël kàddu gi ngir wax ko léegi est-ce que d'accord naam déet mu ne ko kon baax na xaala mu na ko zaalika waaw loolee mooy li nga wax ne baax na bay nii wa bay na ko léegi mooy contrat bi dox sama digganteeg yow kon damay liggéey juróom-ñetti at wala ma bu ma neexee ma matal ko fukk ci kaw bu ma paree nga may ma kenn ci sa doom yi ah mu ne ko waaw mu ne ko kon zalika bay nii wa bay ne waa jeex na léegi waaw léegi mbir maa ngoogu loolu mooy li nga xam ne contrat bi dox ayyumal ajalay ni léegi nag daa am lu ma lay leeralal man nii man mu Muusaa manit alayhi salaam laata ma lay wax dara mooy ayyumal ajalay ni gis nga ñaari ñaari ñaari dëxal yooyu muy huit walla wala dix juróom-ñetti at wala fukki at bu ma ci matal rek xadaytu bu ma ci jeexal fala udwaan alayya mooy bu ma ko jàppee mooy bu ma jàppee lu ëpp loolu bu ma xasee def daal loolu mooy amatoo yoon sama kaw moo matalee huit yi yem ci huit yi mooy ne loolu manoo maa wax dara waaye bu ma demee ba fukk yi tamit mooy tamit loolu it manoo wax dara baax na léegi ñu ne qaala mu wax rabbi léegi mu ne kon fala udwaan alayya wallahu te borom bi ala ma naqulu li ñuy wax wakiil moom mooy ki nga xam ne moom lañ wéer suñuy mbir tamoo fekke mbir mi tamoo ki nga xam ne moo nekk suñu seede de kon ci lii nii nga xamante ne nii ñun ñaar daal dinañ ciy dëppoo ci kaw noonu ci la d'accord ne moom day liggéey foofule borom bi moo ñuy seede ta takk mbir mi léegi nag léegi seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam suñu borom ne falamma qada bi nga xamante ne nii ci la matal Muusa seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ajala bi nga xamante ne nii Euh, mooy mooy mooy dëxal ba voilà mooy dëxal ba mu ko joxoon mooy gi nag wasaara mu daal di dem kon nag mooy dëxal ba def na fa ñaata at la fa def loolu nag sëy naa jële nañ ci comme ni ko al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi daal di nettalee jële ko ci mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mu ne ko mais yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne moom moo sëy naa Muusa alayhi salaam bi gën a mat la def yonent yi li gën a mat la ñuy def mooy yemul ci huit ans yi waaye ci dix ans yi la far def voilà mu ne loolu le comme ni ko imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi daal di nettalee kon mu ne kon falamma qada bi nga xam ne ci la matal ba jeexal Muusa Seydina Muusa al ajala àpp ba mu joxante woon ak góor goo gële léegi nag mu may ko doom ji wasaara bi ahlihi mu ànd ak doo ak ak su waa këram nag mooy soxnaam anasa muy dox nag di dem di ñibbi fa nga xam ne fa la jóge woon di Égypte mooy dee def na fii fukki at def na ci yana fukki at léegi nag mu ngi dellu nag falamma bi nga xamante nii nag ci yoon wi aanasa ci la séen min jaani bi ba mu demee ci guddi gi la doon ndox mooy mooy euh, euh, saara bi ahlihi mooy ca guddi ga lañ doon dox aanasa mu daal di séen bañ nee ca àll ba min jaani bi tuur yi ca peggu fa nga xam ne mooy tuur mooy tuuru montagne bu mag boo bële tuuru Sinaa du dégg nga ko mooy Sinaa yi ca tuur boo bële montagne bu mag bële mu séen fa ca wetam naaran safara qaala mu wax li ahlihi moom seydinaa muusa wax soxnaam si ne ko umkutu mooy des leen fii inni anastu naara man kat séen naa li nga xam ne mooy safara laa seen fële la'alli amaana man aatiikum minha ma daal di leen fay indi yi nga xamante ne bi xabarin yëlal leen fa xabaar bu ma demee fekk ay nit ñoo xam ne ñoo fa nekk ma mën a xam lan moo nekk yow laaj leen yoon wi ana yoon wi fan la féete ndax dafa lëndëm këriis ñoom ñu man ñoo gindi wala aw jazwatin wala bu ma fa demee ma daal am sa benn flambeau mooy ut ci bant yi daal di koy taal loo xamante ne comme ni nga xamante ne benn jum ma yor ko bu ko defee ñu man di niitloo moom la naan aw jazwatin minan naar la'allakum bu ko defee yéen sama ñoñ yéen tastaluuna ngeen mën a jaaru fii ma indi ndax dafa seddaale ci guddi gi mu ne falam maata bi nga xam ne ci la yonenti muusa seydinaa muusa alayhi salaatu wassalaam daldi agsee foofale ba nga am ne ca la agsi nag mu agsi nuudiya ci lañu ko woo min shaati il aymani ca peggu la nga xamante ne nii mooy xurwa fa ca fe fa féete moom ndejooram seydinaa muusa alayhi salaatu wassalaam fil buq'a ca suuf sa nga xamante ne pàkk ba nga xam ne almubaarakati dafa dafa nekk lu barkeel moo tax borom bi di wàcc moom naan wa tiin wa tuuri siiniin wa hadal baladil amin mooy tuuri siniin googale borom bee ko barkeel mina shajarati ca garab ga ay yaa muusa mu dégg ak kàddu ko ko fay woonaan ko yee yow muusa inni man ana allahu man maay borom bi rabbul aalamiina di borom bindéef yépp waa an alqi ngi lay digal nag nga daal di sànni asaaka sa yat yi nga yor di ko doon ko yor di nga téye sànni ko falamma ra'aha ba ko seydinaa Muusaa gisee alayhi salaam të tëzuyat wa tàmbali da koo sànni mu laal suuf rek commencé di yëngatu yëngatu bu gaaw ka annaha jaan yat wa mel ni benn jaan mooy li nga xam ne mooy eh, mooy eh, jaan voilà mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy jaan ni ñu xamee jaan voilà mooy serpent benn jaan boo xamante ne nii gis nga fii araba <laughs> mooy arab ak wolof ñoo ko bokk mooy liñ nee lii jaan la mooy mooy serpent mooy mu nekk boo xam ne mu yëngatu da koo teg rek mu commencé yëngatu moom jaan gi léegi nag Seydina Muusa nag affaire bi daal di koy tiital nag walla ci la wane ci la dawe wane ginnaaw mudbir ca la du mooyoo mudbiran wane ginnaaw walam yu'aqib te gestuwul de mooy mbir mi kat da koo tiital mu daal daw laata mu daal nekkul koo xamante ne nii dafa gestu de léegi ñu daal koy woo ne ko yaa Muusa e yow Seydina Muusa alayhi aqbil dëgmalal wala taxaf tabul ragal de innaka dëgg-dëgg yow minal aminiina bokk na ci ñi nga xamante ni yaa ngi ci kóolute teg nañ la su sécurité usluk yadaka jëlal sa loxo bi nga dugal ko fii jay bi ka ci sa poos bi nga xam ne ci dënn yi la doon nekk lu bari tax taxruj bu ko defee moom nga gé moom dina génn sa loxo bay bayda nekk lu weex tàll min ghayri su'in te lu weex la nag du loo xam ne ak feebaru baras la de mooy yooyu nga xam ne feebar yooyu di yàq li nga xam ne mooy ak der ko mu ngaane déedéet du nekk moom de wad mum te nag na nga jël sa sa sa loxo nga daal di koy nga daal di koy dugal daal di koy daal di koy dugal ilayka ci yow janaaxaka mooy wag moom ilayka janaaxaka jëlal sa loxo bi am ñu ne sa ñaari loxo nga daal di koy naj noonu le ci sa côté dënn bi am ñu ne déedéet mooy jëlal sa benn loxo bi bi nga ko génnee mu mel noonu dugalaat ko ci biir nga daal di koy naj mina rëh bi bu ko defee moom dina dindi tiitaage gi nga amoon borom bi dina la ko dindil fa danika mu ne ko ñaari yii mooy lan yat wi nga gis mooy sa loxo bi nga génne ak yat wi nga xam ne moom lañu la jëkk a génneel mu nekk aw jaan mu ne fa daanika ñaar yooyee burhanaani ñaar yi nii burhanaani yaay preuve lañ ay màndarga yu leer lañ min rabbika yu tukkee ci bo ci sa borom mi laa firawna ngir nga dem ca firawna wa malaihi ak gàngooram nga mooy gaayam ya innahum dëgg-dëgg ñoom firawna ak gaayam yoo yële kaanu nekk nañu de xawma nday nit ñoo xam ne faasiqiina way génn topp la ay kàccoor lañ ci kaw suuf mooy ne